a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu alal mab'uusi rahmatan lil aalamiin nabiyyinaa muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin fayaquulu al imaamul haafidu al hujjatul alam abu zakariyaa Yahya ibn Sharafin an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahu llahu ta'ala fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidi l-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaati wa s-salaam fi kitaabi l-libaas wa fi l-baabi s-saabi'i ashar ba'da l-mi'a وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح kon al imaamu al xaafizu an-Nawawi ginnaaw bi ñu ubbee ci jotaay bi ñu génn euh, téere bu bees bi bi kitaabul libaas est-ce que waxoon nañ ban bés lañ ko tàmbale yawmu taasuwaa yawmu taasuwaa muy mardi neuf Muharram mille quatre cent quarante six dëppook mardi juillet ci lañu ubbi téere bu bees bii di kitaabul libaas walillahi alhamdu wal minna mu ne waa ani bi ni mu léegi nag mu yëndi ci wàllu kon ci jotaay bii ñu génn gisoon nañ côté aaya yi ñaari laaya la ko woon ah, di leeral li nga xam ne noonu la tudde buntu bi tay nag comme ko waxoon mu war a dugg nag ci li nga xamante ne mooy xadiis yi muy commencé xadiis numéro sept cent soixante-dix-neuf mu ne wa an ibni Abbaas mu ngi jëlee ci doomu Abbaas ji muy Abdallah radiyallahu ta'ala anhuma mawlaana anna rasuulallahi kene dawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallama qaala nee na ilbasu sol leen min siyaabikum ci seen yére yi albayaad bi nga xam ne moo ci weex waaw dee leen sol ci seen yére yi nga xam ne ñooy yu weex ya fa innaha ndax yu weex yoo yéena ci seen yére yi min xayri siyaabikum yu weex ya min xayri bokk na ci li gën mooy mi gën mooy li gën du tabaxiti ya bokk na ci waaye mooy euh, kii la alhamdulillah bayaan yàlla day leeral ndax moom kat yu weex yi min xayri siyaabikum mooy bi gën ci seen yére yi seen yére yi ngeen di sol wa kaffinu te yére leen ci kafan dee leen ci sàng yére yu weex yooyee mawtaakum ñi nga xam ne ñooy seen way eh, faatu ñi waaw mu ne xadis bi rawaahu solo na ko Abu Dawud dal imaam Abu Dawud rahimahullahu taala wa Tirmidi ak al imaam Abu Isa at-Tirmidi rahmatullah alayhima mu ne waqaala boobu imaam at-Tirmidi mi lim ko solo dana xadiisun xasanun saxiix lii de xadis la boo xam ne xasanun bu baax saxiixun bu wér léegi laaj bi mooy. <coughs> est-ce que ñoom doon nga ko solo ñu imaam Abu Daawud bi imaam Ahmad bi jiitu woon na solo na naka solo na ko ñu def ci sunanul arba'a di al imaam an-Nasaa'i naka euh, imaam Ibn Maaja imaam an-Nasaa'i sax rahimahullah euh, beneen côté bi leen di ci xadiis bi mais euh, ko solo al Abu Daawud al imaam at ibnu Maaja ak jiitu woon imaam Ahmad rahmatullahi ala al-jamii al imaamu Abu Daawud rahimahullah mun kon di ci kitaabul libaas baabun fil bayaad bi baabun buntu fil bayaad ci wax yére mu ne haddasanaa Ahmad ibnu Yunus <laughs> Ahmad ibnu Yunus kañ lañ ko doon wax pajataay bii ñu génn ba ci jiitu ba ko toppoon ah, mooy ba ñuy jeexal buntu bële téere bële mu ne nettal Ahmad ibn Yunus di Ahmad ibn Abdillah ibn Yunus ibn Abdillah ibn Qays at-Tamimi shaykhul islam selon imam Ahmad loolu loo xamoon nañ ci rahmatullahi alayhi al-Kufi rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana sëriñ la ci imam al-Bukhari qaala mu ne haddathana ak imam euh, al-Bukhari mu ne haddathana ne Zuhayr muy Zuhayr ibn Muawiya rahimahullah Abu Khaythama al-Ju'fi al-Kufi rahimahullahu ta'ala qaala haddathana Abdullah ibn Usman ibn Khuthaym mu nekk ñu taw Abdullah ibn Usman ibn Khuthaym ibn Abdullah ibn Usman ibn Khuthaym al-Qari Abu Usman al-Makki rahimahullahu ta'ala an Sa'id ibn Jubayr mu jëlee ci Sa'id ibn Jubayr Sa'id ibn Jubayr ibn Hisham Abu Muhammad al-Kufi al-Walibi rahimahullah al-Kufi an Ibn Abbas mu jëlee ko ci sëriñam bi di Ibn Abbas di Abdallah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf al-Qurashi al-Hashimi radiyallahu ta'ala anhu habrul umma wa tarjumanul Qur'an annahu qala radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ilbasu min thiyabikum albisu ilbasu ilbasu voilà ilbasu min thiyabikum al-bayad fa inna min xayri thiyabikum wa kaffinu fiha mawtakum waaw après da cee yokk leneen te loolu moom la imaamul Nasaa'i indi wa inna xayra akxaalikumul ismid yajlul basar wa yunbitu sha'r voilà kon eh, yonent bi alayhi salaatu salaam ilbasu min thiyaabikumul biid fa inna min xayri thiyaabikum wa kaffinu fiihaa mawtaakum mu yokk dee leen tusngalu eh, te ngeen xam ne li gën seen tusngal gi mooy ismid benn pierre la bu ñuul boo xam ne dañ ko ci dañ koy tusngali nga xam ne day eh, tax bët bi gis gi gën a leer gitug nit gi waaye day eh, saxal day gën sëqal li nga xam ne mooy karawu yéen yi eh, léegi loolu la ko al imaamu Abu Dawud daal di kanta al imaamu Abu Isa at-Tirmidhi moom ci kitaabu moom mu ko ne abwaab <coughs> abwaab lay abwaabul <coughs> an rasuulillahi sallallahu alayhi eh, baabu maa yustahabbu abwaabul janaa'iz an rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam baabu maa yustahabu minal akfaan téere yi nga xam ne ñooy wax ci wàllu ni ñuy toppatoo néew yi ci di ko jële ci yonent ma lay saa saan bunt yi buntu yi abwaab baabu buntu maa yustahabu ak akfaan li nga xam ne dañ ko sopp ci cangaay ci sàngaay yi nga xam ne moom la ñuy sànge di ci génn àddina mu ne haddathana Qutaybatu mu ne net Qutayba di Qutaybatu ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah ath-Thaqafi mawla Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Bishr ibn al-Mufaddal mane ki ñu nettale mooy Bishr ibn al-Mufaddal ibn Lahiq ar-Raqashi mawlaahu Abu Isma'il al-Basri rahimahullahu ta'ala an Abdillah ibn Uthman ibn Khuthaym gis nañ ko sànq an Sa'id ibn Jubayr gis nañ ko sànq an Ibn Abbas gis nañ ko sànq radiyallahu anhuma annahu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ilbasu min thiyabikum al-bayad fa inna min khayri thiyabikum wa kaffinu fiha mawtakum imam at-Tirmidhi dajee teg mu ne wa fil baabi an Samura wa ibn Umara wa Aishata hadith ibn Abbas hadithun hasanun sahih voilà mu ne bun am na buntu buy wax ci lii nii hadith yu mel nii jëlee nañ ko Seyna Samura ibn Jundub waaye naka noon Ibn Umar di Abdallah ak Sayyidatu Aisha mu ne hadith ibn Abbas hadith Seyna ibn Abbas bii nag moom daa nekk hadithun hasanun sahih bu baax la bu wér la moom la Imam An-Nawawi ne wa qaala hadithun hasanun sahih kon hadis baa ngi nii hadis <coughs> baa ngi nii kon nag hadis eh, bii ginnaaw bi gisee kon taxrib bi ñaareelu laaj mooy lëkkaaleem ak bunt bi dañ naan la lëkkaaleem istihbaabu baabu istihbaabi sawbil abyad dafa leer sopp lu tax ñu sopp ko parce que yonent bay ci boppam moo joxe ndigal ne ilbasu dee leen sol min siyaabikumul bayaad waaw te doy na ci ngëneel doy na ci lu ñu sopp yeneen may saasaam joxe ndigal ne def leen loo xam ne nag àggul ci farata du farata la sol leen mooy xam nga amru la waaye hadal amr laysa bi amri waajib du amru digalu par force parce que li koy wane moom ci boppam sol na yeneen façon yi de moom alayhi salaatu wassalaam waaye gis nañu leen sol leneen te waxu leen eh xanaa dégg ngeen ma ne leen yéen sol li nga xamante ne nii mooy lu lu weex moo tax saahibu nayl mooy al imaam ash-Shawkaani rahimahullah mu ne mu ne digle diñ digal nag fii ne dee leen sol ilbasu nekkul ci ci li ngir lu war de mu ne amma fil libaas daal ci wàllu sol fama sabata anhu sallallahu alayhi wa sallam li koy wane ci wàllu que du loolu mooy ndax sol eh, sax na ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam min lubsi ghayrihi wa ilbaasi jamaatin min as-sahaabati thiyaab sahaabati thiyaaban wa taqririhi li jamaatin minhum ala ghayri lubsi al mu da koy wane <laughs> mooy yonent bi salaam ci boppam sax na ne moom ci boppam sol na yeneen yére yu wute yére yu weex te solal na jël ay piis jox ay saxaaba mbooloo ci saxaaba yi yoo xam ne yére yam leen joxoon du dañoo weex waaw waaye tamit saxal mbooloo ci ñoom ñu ay gis leen ni ah su ne mu leen di gis ñuy sol yeneen yére yoo xam ne wuti naag lu lu weex waaw kon loolu ñu xam ne loolu la kafan gi tamit c'est waaw ah. mu ne loolu wa fi wa ma fil kafan al imam al Shawkani kanta ci wàllu ki génn àddina lañ koy sànge dañ koy defari sàngaay mu ne fa lima sabata inda abi daawud li nga xam ne moo sax abu daawud nga xam ne imam al-hafiz hajar nee na sanadam euh, euh, bu hasan la bu sayna jaabir mu ne ida tuufi yenentu may saasam marfu'an yenentu may saasam ne bu génnee ahadukum bu génnee addina ahadukum fa wajada shay'an fal yukaffan fii fa wujida shay'an wala fa wajada waaw mu ne bu dee daa génn ci yéen àddina mu trouble ñu mooy ñu daj ci ay mbiram mbir moo xam ne nañ ko denc utal ko càngaay yi yére boo xam ne complète la te xabira c'est pas obligatoirement day weex tout temps kon lu mu lii lépp day wane ne loolu nekkul ne kon ndigalu farata la te képp ku génn àddina lañ la war a sànge bu weexul yow am nga problème déedéet moo gën nag waaw ndax yonent bi saa saa ci biidun saxuliya ah, lañ ko sànge woon comme ni ko sayyidatu Aïcha bi mooy hadith bi di junjuraan wa fil baabi an Aïcha nga xamante ne sayyidatu Aïcha radiyallahu anha eh, moom moo ko solo ne yonent bi alayhi salaam ci loolu lañ ko eh, ci kuffina fi thalathati aswaabin yamaniya biidin saxuliya voilà loolu ci ñetti yi làmbaay yoo xam yaman lañ ko defare woon waaw biir yu weex kon loolu ca dëkk ba nga xam ne saxul kon ñu naan ceebu Pakistan yi wala tisib euh, kii euh, nu mu tudd Autriche bi yu mel noonu kon loolu day wan ne yonent way saasaam loolu la ko boroomam gërëmal te moom la doon digle kon loolu mooy wane gëneel gi nekk kon ci càngaay gu weex euh, obligé wul nag mu nekk percal kese mën naa nekk yére gisoon nañu waa ji saxaaba bi nga xamante ne dafa ñëw <coughs> gisoon nañ ko xadiis bi ci ci bi ndaw si ne yonent may saab saab ah man de yére bi man maa ko nasajtuhu maa ko maa ko ràbb defar kook sama loxo ngir ma solal la ko yonent may saab saab jël ko kontaan ci dem daal di koy sol ñëw am benn saxaaba génnaat am ku ko ne ah yeneen saa saam doo ko may yeneen saa saam nag insha allah yaag mu toog ba ilaa masha allah mu dem dugg këram saxaaba yi naan ko mais yow yow mii daal xam nga ne yonent bay sa saam du du delloo luñ ko laaj way ah! yow nga xam ne yaa ngi gis mu sol ko kontaan ci nga ñëw di ko ñaan mu ne non man laaju ma ko ngir ma sol ko de ngir mu nekk sama kasam bu ma génnee àddina ñu denc ma ci ah! saxaaba bi ne te noonu mu ko waxoon noonu la ne doon génne àddina ci loolee lañ ko denc kon loolu mooy day wane ne kon yére dañ ciy dencaate voilà ak tamit ñoom Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu Imam Zuhri rahimahullah nee na bi nga xam ne ci lay waaje génn àddina dafa laaj ñu andil ko benn yére boo xam ne bu xaw a ràpp la boo xam ne ci suuf la woon ci leen mu ne bu ma génnee àddina na ngeen ma <coughs> na ngeen ma denc ci lii ndax lii nii yére bii qaataltu fiihaa yawma Badr waaw innama xabatuha li hada waaw imaamul xaafid ibn eh, eh, mu ngi koy tudd ah, ah. léegi eh, ci imaam al-Hafiz az-Zahabi moo ko doon tudd mu ne imaam Zuhri loolu la wax ne Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas la waxoon radiyallahu anhu ne na ngeen ma denc ci yére bii même bu dee ni muy ràpp nii ndax yére bii moom laa xaree ka Badar dama ko dencoon yëre bu ma génnee àddina ñu daal di ma ci denc waaw te jële nañ ci li nga xamante ne mooy imam ibn Sa'd dafa solo ci yoon al-Qasim ibn Muhammad mu ne al mu maamam bi Seydina Abu Bakr de ba muy waajo génnaan na na kaffinuuni fii thawbayya alladayn kuntu usalli fiihima na ngeen ma denc ci sama ñaari yére yi nga xam ne ñoom laa doon jullee waaw loolu lépp dañ ciy xame tamit que nit ki yére ba nga xam ne da cee def jaamu yàlla comme yére boo xam da cee dem aji moo xam euh, daal di ci euh, yére boo xam ne da koy armaale ñuy armaale yooyu mu denc ko ngir mu nekk kafanam bu génnee àddina loolu sunna la mooy saxaaba yi nga xam ne mooy la nga xam ne jaamu yàlla lañ ci doon def ñu ne ah comme que loolu nag dañ ko denc ngir nangam loolu mën naa nekk loolu lu ma la nekk la ku ko def bu leen ko wax dara parce que am na na ci salaf waaye ku ko defu leen bul ne waa yow itam lan ngay a jiwe bi nga demee umra wala aje ko woo ko nangam waaw loolu lu baax la waaye waa waajee xam raison yi tax <laughs> waaw boo xawee tax boo ëndiwu ko wala da koo maye loolu euh, amul benn benn benn ngaa gis nañu ne taway sa sax dañ koo may biiram mayewaat ko moo tax loolu du problème waaw lu dul ñi nga xam ne xamuñu amaana sunna bi dalay leen lëccatu kon euh, kon ak siyaabul biit euh, day wane kon yére bu weex ngëneelam bi nga xam ne moom la am moo tax yonent bay saat sa wax ko di kon nag loolu lu am am solo la al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu indi beneen hadith bi hadith numéro sept cent quatre wa an samurata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ilbasul bayaad fa innahaa atharu wa atyab wa kaffinuu fiihaa mawtaakum rawaahu an-nasaa'iyu wal haakim wa qaala hadiisun sahiih alhamdulillah kon al imaamu al-Hafiz an-Nawawi rahimahullah mu ñëw indi beneen xadis boo xam ne amatina solo ba léegi ci buntu bi ñu nekk di wax di wane li mu njëkk a tudde buntu bi istihbaabu ath-thawb al-abyad sopp gu sopp sol yére boo xam ne dafa weex léegi muy indi beneen xadis muy xadis numéro sept cent quatre-vingts mu indi xadis koo xam ne imaamu Tirmidhi boo fàttale ko sànq bi ñuy jeexal xadis bee mu ngi naan wa fil baabi an Samura am na ci buntu bii di wax gëneelu lu weex sol lu weex ak tamit bi ci suule nit ñi buñ leen suulee ñu leen ciy sànge buntu bii kat ku mel ni Seydina Samura yi jële nañ ko ci moom kon moom lay indi nii al imaam xadiisam al imaam an-Nawawi mu ne waan Samura mu ngi jële ci Seydina Samura radiyallahu anhu annahu qaala nee na qaala wax na rasulullahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ilbasul bayaad sol leen yére bu weex fa innaha ndax moom athar moo gën a moo gën a laab wa atyab te moo gën a teey wa kaffinu fiha te dee leen ci sàng ci yére ci yu weex yooyee mawtaakum seen way dawlu yi ñi nga xam ne ñoo génn àddina ci yéen mu ne rawaahu soloona xadiis bi an-Nasaa'iyu daal imaam an-Nasaa'iyu waaye wal xaakimu na ko noon al imaam al xaakim an-Naysaabuuri rahmatullah alayhi moom itam daal dina koy solo mu ne wa qaala imaam al-Hakim nag moom bi mu ko solowee dane sahih dane xadis bi xadis la boo xam ne bu wér la léegi laaj bu njëkk mooy est-ce que ñoom doon bu ko solo dañ laal la xadis bi euh, du ñoom kese al imaam at-Tirmidhi ci boppam solo na ko boo demee ci sunan at-Tirmidhi andi na ko imaam Ahmad solo woon na ko lu ko jiitu na ko noon al imaam Ibnu Maaja solo na ko imaamu Nasaa'i wax na ko gis na eh, indi na ko ci al Kubra waaye ci al Mujtaba bi nga xam ne mooy bu ñu sunanul Nasaa'i Ibnul Jaaruud solo na ko ci al Muntaqa na ko noon al imaam al Bayhaqi indi na ko ci sunanu as sunanul Kubra lii nag doonuñ ko woon defar ah. <laughs> di tudd ñeneen ñi mais li mu tudd fii al Haakim moo tax. <laughs> Eh? na ko daal imaam ibn Shayba indi na ko ci Musannaf imaamu Tirmidhi soloo na ko ci Ash-Shamaa'il na ko noonu imaam At-Tabarani indi na ko ci Al-Kabir indi na ko tamit Al-Awsat ah loolu kon nga gis kon hadith bi ñi ñëpp daal dinañu koy nangam mooy solo <coughs> léegi nañ imaam al lu wa al-imaam an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala Allahu akbar imaamu Nasaa'i rahimahullah mu ngi ko indi ci kitaabul janaa'iz ayyul kafani xayra waaw téereb néew yi ak toppatoo la jëm ci wàllu néew yi ayyul kafani ban ci càngaay yi xayrun moo gën mu ne Amru ibn Ali mu nettal nañu xam Amru ibn Ali kii moom dañ koo gën Amru ibn Ali al-Fallaas <laughs> Amru ibn Ali ibn Bahr al-Fallaas as-Sayrafi al-Baahili al-Basri rahimahullah Abu Hafs rahimahullahu ta'ala qaala xarit ñoom imaam Ahmad la woon qaala mu ne haddathana ak ñoom Ali ibn al-Madini qaala mu ne akhbarana Sëriñ ñoom imaam al-Bukhari ñooñu qaala mu ne haddathana anba'ana anba'ana Ah, xabaarana Yahya ibn Sa'id muy al-Hafiz al-Qattan Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan Abu Sa'id al-Basri al-Ahwal rahimahullahu ta'ala qala mu ne sami'tu Sa'id ibn Abi Aruba moom mu ne dégg naa Sa'id ibn Abi Aruba di Sa'id ibn Abi Aruba Mihran al-Adawi Abu an-Nadr al-Basri al-Yashkuri rahimahullahu ta'ala yuhaddithu an Ayyub muy nettali di jële ci Ayyub ibn Abi Tamima Kaysan as-Sakhtiyani Abu Bakr al-Basri rahimahullah an abi qilaaba mu jëla ko ci tabi'i bu mag boobu di abi qilaaba al-jarmi doon abdallah ibn zayd ibn amr abu qilaaba al-jarmi al-basri rahimahullahu ta'ala an abil muhallab moo ko jëlee ci abul muhallab al-jarmi al-basri al-azdi rahimahullah al-basri rahmatullahi alayhi an samura moo ko jëlee ci samura ibn jundub ibn hilal abu sa'id ñi ne abu abdillah ñi ne abu abdurrahman ñi ne abu muhammad ñi ne abu sulayman al-fazari al-basri radiyallahu anhu taalibi la woon ci yonente bi alayhi salaam ani nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala ilbasu min thiyaabikum al-bayaad fa innahaa atharu wa atyab wa kaffinu fiihaa mawtaakum nii la ko al imaamu ki yaral bi indi kanta al imaamu ki nga xamante ne mooy euh, lu mu wax alxaakim wala alxaakim walxaakim wa qaala hadiisun sahiih imaam alxaakim euh, ci al-Mustadrak ala Sahihayn foofu ko ni mu ne axbarana Abu Abdillah Muhammad ibn Yaqub mu ne nettali ñu Abu Abdillah di Muhammad ibn Yaqub ibn Yusuf ah Abu Abdillah an-Naysaburi ash-Shaybani rahimahullahu ta'ala qaala mu ne mu ne moom eh, eh, muy Abu Abdillah Muhammad ibn Yaqub qaala mu ne haddathana nettali ñu Muhammad ibn Abdil Wahhab mu ne ki ne nettali mooy Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Habib ibn Mihran uh, an-Naysaburi moom itam al-Hafiz al-Farra rahimahullahu uh, uh, ta'ala léegi moom moom moom mu ne moom Muhammad ibn Abdul Wahhab mu ne haddathana Ya'la ibn Ubayd mu gën a nettali mooy Ya'la ibn Ubayd ibn Abi Umayya Abu Yusuf al-Kufi al-Iyadi at-Tinafisi rahimahullahu ta'ala léegi moom mu ne <coughs> alam doo bay <coughs> alhamdulilah <coughs> mu ne moom du moom kese moom Muhammad ibn Abdul Wahhab mu ne alam ibn Ubayd wa Qabisa ibn Uqba Qabisa ibn Uqba ibn Muhammad ibn Sufyan ibn Uqba ibn Rabi'a ibn Junayd eh, ibn Riyab eh, moom Abu Amir al-Kufi as-Suwa'i rahimahullahu ta'ala ñoom ñaar qaala mu ne haddathana Sufyan as-Sawri mooy Sufyan Eh, ibn Sa'id ibn Masruq Abu Abdillah al-Kufi rahimahullahu ta'ala léegi moom Sufyan mu ne haddathana Habib ibn Abi Thabit mu ne nettali Habib ibn Abi Thabit de Habib ibn Abi Thabit Qays ibn Dinar eh, Abu Yahya al-Kahili al-Kufi rahimahullahu ta'ala léegi moom mu ne an Maymun ibn Abi Shabib moo ko jëlee ci Maymun ñu jàllale bi mu guddi an Maymun ibn Abi Shabib mu jëloo ko ci Maymun ibn Abi Shabi Abu Nasr ar-Rib'i al-Kufi rahimahullahu ta'ala moom Maymun ibn Abi ibn Abi Shabib moo ko jëlee nag an Samura ibn Jundub gis nañ ko sa radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ilbasu min thiyabikum al-bayad fa inna atharu wa atyab wa kaffinu fiha mawtakum hadha hadithun sahihun ala sharti ash-shaykhayn wa lam yukhrija waaw wala wala yu xarrija wala lam yuxrija gis nga kon lii la ko wax moo tax imaamu Nawawi mu ne wa qaala xadiisun xasanun saxiix imaam al al xaakim mu ne xadiis bii de xasanun bu baax la ah, saxiix eh, non eh, wa qaala xadiisun saxiix bu wér la waaw mooy haadaa xadiisun saxiixun bu wér la ala sharti shaykhayni góor ñi fekk fii ñoo nekk ci. ñoom ngay fekk sa imaamul Buxaari Muslim walam yuxrijaahu waaye ñoom ñaar génnewuñu xadiis bi kon lii moo jëm ci wàllu li nga xam ne mooy taxriij bi léegi nag waa ginnaaw bi nga xam ne eh, moom lañu gis lii eh, mooy lii day dem rek ci xadiis bi jóge woon sànq ilbasu min siyaabikumul bayaad loolu ñoo ko bokk ilbasul bayaad yi siyaabikum dee ji jóge rek mooy gëneelu istihbaab bi imaam an-Nawawi tudde bunt bi moom lay leeral fii moo tax moon di fii yonent bi alayhi salaatu salaam ne sol leen albayaad lu weex fa innaha athar ndax moo gën a laab waaw yére yëpp moo ci gën a laab yére bu weex waaw lu tax habla parce que lu weex lépp lu ci takk lu dul noonu day feeñ day gaaw danga koy teew na gis waaw da nga koy teel a gis bu ko defee yow nga man koo dindi ji waaw Allahu akbar moo tax moom athar te tamit comme que dafa weex tàll lépp lu ci taq rek lépp lu ci lu ci rax rek day feeñ bu ko defee waaye ah wa atyab ndax moo gën a teey ndax lan moo gën a sori ci ponkal di rëy rëy loo ah ak li nga xamante ne en général rëy rëylukat yi du bokkuñ ci yi nga xam ne moom la ñuy sol loolu nag di lor furat waaw am na réeréelu kat yoo xam ne dañ koy sol <laughs> hein yoo bëgg di sol yoo yu yu rengaar rek waaye nag pour ñoom loolu mooy modèle bi quoi <laughs> af yab moo gën a teey lu tax parce que bay saa ñu ko xamal le fait que moom bu bëggoon ko lool ba pare di ko digle hein rawatina ba pare borom bi tànnal ko ko ñu daal koy sàng yëre yu weex loolu at yàpp moo gën a teey waaw wa kaffinu fiha mawtaakum te dee leen ci denc ñi nga xam ne ñooy euh, seen way dawlu yi waaw léegi nag xadiis bi kon lëkkaaleem leer na euh, kon loolu lu ama am solo la liñ ñu waxoon fee moo ci amaat moo tax dañuy yem noonu ci wàllu kon imaam ñaari xadiis yi la indi di dëgëral di wane le fait que mu ne istihbaabu sawbil abyad ci yére yi mu wax yépp bu weex la ci wax ni loolu dañ koo sopp ndax digle bu yonent way sa sam digle ilbasu min siyabikumul bayad basul baya sol leen ci seen yére yi ya nga xam ne ñoo ci weex sol leen yu weex waaw léegi nag